mu ngi tuddoon salama ibn salama ibn waqshin ibn zughba ibn zaura ibn zaura ibn abdil ashhali al al ashhali mu ngi tuddoon salama ibn salama di salama di doomi ku ñuy wax salama salama boobu di doomi ku ñuy wax waqsh waqsh di doomi ku ñuy wax zughba ibn zaura ibn abdil ashhal mu bokkoon ci waa bani abdil ashhal al ansaar al ashhal di kojug lansaar ak kojug ashhal waa bani abdil ashhal moom salama bii gis nañ ne imaam ibn Isxaaq nee na moom ak az-Zubayr ibn al-Awwaam lañ boole woon mais wax nañ la li gën dëgër mooy ne Abdullah ibn Mas'ud la Seydina az-Zubayr nekkoon bokkam te loolu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom moo ko defoon euh, moom nag salama bi imaam ibn isxaaq na ko noon imaam muusa ibn uqba rahmatullah alayhima dañ ne bokk na ci waa ñi nga xam ne ñoo fekkoon aqabatu mina yi ñee doon jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu ngir mu gàddaay si ci ñoom ci waa lamsaar foofu la ca Makka ca mina waaye fekke na Badar non seulement Badar comme li imaam at-Tabari wax ne imaam at-Tabari da ne moom fekke na non seulement Aqaba bu njëkk bi mais mooy Aqaba yépp la fekke mu ne ci waxu ñépp boroom yi ñoom fekke na li nga xam ne mooy Aqaba waaye mu ne wa shahida badran wal mashahida ba'daha mu ne fekke na moom Salama ibn Salama ibn Waqshin mais fekke na Badar mais fekke na xeex yi topp ci Badar yépp fekke na ko waaw moom Salama ibn Salama euh, bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy doora bi mbiram di feeñ euh, te riwaaye bii ñuy bëgg a wax bu imaam ibn Isxaaq bi nga xam ne imaam Ahmad tamit soloo na ko ci sanad boo xam ne bu saxiix la euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu bëgg a feeñ mooy prémices yooyu te yahuud yi xamoon ne day ñëw moom gisoon nañu histoire am waxoon nañu ko tuddoon nañu ko ci jamono jooju. Euh, imaam Ibn Ishaq pour nag dañ koy gàttal ndax gisoon nañ ko yaataloon ko ci début kuuru siira yi riwaayam bi te bu ma ko tuddee amaana insha sa xel dina ci dem imaam ibn isxaaq da ko jële woon ci saalix ibn ibrahim di doomi abdurahmaan ibn awf mu jële ci mahmud ibn labeed bokkoon ci waa bani abdul ashhal moom mu jële ko ci salamat ibn salaama ibn waqsh radiyallahu taala anil jamii mu ne wa kaana salama min ashaabi badr loolu wax nañ ko te salama waaye ci riwaay bi dafa bokkoon ci waa badar mu ne lan la waxoon moom Salama dane dañu amoon benn euh, dëkkandoo boo xam ne yahud la woon juif bokkoon ci waa bani Abdul Ashal boo nekkoon waa bani Abdul Ashal mais juif la woon nee na benn jour mu génn këram ba ñëw taxaw ëttu pincum waa bani Abdul Ashal ndax dangay gis dëkk yi mu nekk ñoo xam ne ñooy bokk sant wala ñooy bokk maam ñu bokk benn pénc mais dëkk bi mooy dëkk bu nekk dafa am ay koñ yoo xam ne ñëpp bëkk ñëpp bokk rek dafa nekk loolu ku xam village yi di nga ko xam ba moom nag mu ñëw ba ci waa Bani Abdul Ashhal juif boobu euh, mu ne moom salamatin salamatin Waqsh wa ana yawma idhin min ahdathi man fihi sinnan bokkoon naa jamono ñu ginoona tuut tànkewe jamono jooju ñu gënoon a néew ay at ci ña fa newoon nee na maa ngi yoroon burdatul lii maa ngi sàngoon benn burda laa solo ba pare tëdd ci ëttu suñu waa kër nee na boobu ñëw taxaw foofu suñu biir fa dakara al qiyaamata wal ba'tha wal xisaaba wal miizaana wal jannata wan mu ñëw di ñu xupp di ñu waar ci biir waxam tudd na ci yawmal qiyam tudd na ci dekki gi tudd ci pay gi tudd ci balance yi balance yi nga xam ne ci la ñuy peser jëfu nit ñi waaye tudd ci ajjana tudd ci safar é eh, salamatu ibn salama radiyallahu ta'ala anha mu ne laa ilaha illallah moom li mu doon wax mu ngi koy wax ci ay nit ñoo xam ne ahlu shirkin asxaabi awsan ñoo xam ne ay mushrikuuna la ay païen lañu ay paganisme la ñuy jaam le paganisme te ñoom ay polythéistes lañ ay nit lañ yoo xam ne dañoo am ay idoles yu ñuy jaamu ci ñooñu la ñëw moom juif bi di ko wax te moom monothéiste la mooy benn xam ne yàlla ndax kat ñoom ñoo yoroon ak tawraat mu ne ñooñ mu ñëw di ko wax di ñun ñii di waa bani abdil ashhal ñun arab yooyu noonu laa yaraw na anna ba'san kaa'in ba'da al mawt jàppuñu woon ni anna ba'san kaa'inun ba'da al mawt que si c'est possible ku dee dekki loolu moom masuñu koo jàpp ndax bokkuloo sax yi ñuy gëm ñun waa ji nag ñëw indil ñu fi lu bees moom juif boobu ñëw wax fi yooyu ci suñu biir ñu ne ko way xaj toskarañal na la yow yow fulaan yow yow juif bii rek euh, ndax jàpp nga ne këne nit ñi dinañ leen dekkil ginnaaw bu ñu deewee di leen yóbbu foo xam ne moom nga tudde àjjana wala safar ñu leen fay fay ci li nga xam ne moom lañ doon jëf mu ne leen aha kay maa ngi koy waat ci ki nga xamante ni man moom laay waat mooy ci yàlla këne gis nga non seulement gis nga nit ki dina wala wadda anna lahu bi hadhi min tilka naari a'zama tannuurin fi daar waat naa ne waxuma dina am ne mais nit ka nar a dugg safar doon na mébét sopp lool bëgg lool cër la nga xam ne moom lañ ko paar bam nar a am ci safara ñu jëloon fourne bi gën xamb bi ñu gën xamb gën jafal ñu daldi ko ji jël sot sànni ko ci boo foofu tàkk-tàkk boobu ci kaw suuf nii dugal ko ci bàyyi ko fa ñoral ko fa bam ñor lan lan moo tax nit ki bëgg loolu ngir mu rëcc bi am yan joomintil kannaari rada ngir ñu lakk ko ci kaw suuf ba ñor xomb ngir ëllëg bu ko kenn lakk ngeen naan ma ndax dina amam déet ah léegi nag gaa yi ne ko ah comme ko wax leen leen tiital nag te ñii boroom xam-xam lañ xamoon nañ ne ahlu kitaab lañ woon ñoo yoroon téere te araab yi ñoom ay awsaan lañ doon jaamu ay ñu ne ko way xakka toskare ñeel na la yow fulaan yow yow yow waaj seen mbokk moom ne waa léegi lan mooy màndargaay li nga wax lan mooy wane ne yow lii ngay wax nii eh, que noonu la mu ne am na yonent boo xam ne bu ngeen ci bëggee am leen ak màndarga bi gën a rëy buy wane ne lii ta boo ngeen demee gis kooku dina leen ko gën a leeral mu ne nabiyyun mab'uth min nahwi hadhihi al bilad wa ashara bi yadihi ne gis nga euh, signe buy lii may wax ak koo xam ne loo xam ne day wane ne lii may wax mooy am que bés dina jot ñi dee dañ leen dekkil mu ne ab yonent mooy màndarga bi koo xam ne ñu ngi koy yónni di alayhi salaatu wassalaam ci ci dëkk yi lay jóge nee mu daal di joxoñ màkk côté bi Makka féete ak Yaman ndax boo neewee Medina Makka ak Yaman au sud lañ la féete ñu jox nee na mu joxoñ côté boobu ah nee na ñu ne ko waa waa mataatara kañ nga gis ne yow yow ci sa xam-xam kañ nga gis ne yonent boobu ngay wax ci lay génn ci lay feeñ mu ne leen waa ji ne leen nee na salama nee na salama bii nee na jamono yooy fa nadara ilayya waa ji bi ko biñ ko laajoon na ko mais ci sa xam-xam nga foog ne kañ lay génn nee na mu xool ma te man salama maa bokkoon min ahdathihim sinnan ci ñu ginoonu tuut tànkewe ci ñoom ginoonu néew ay at ci mbooloo moom waa bani abdil ashal mu ne ma nee na mu xool ma ne gaa yi in yastanfid hadha al ghulaam yudrik gis nga gone gii nii may gis di salamatin salamatin waqsh al ashhal al ansaari al ashhali radiyallahu anhu si juif bi ne gis nga gone si bu fanam guddee ay fanam bu guddee bu amee longu fii bu amee ay at yu gudd dina fekk yonent boobu ma leen di wax Allahu akbar salama nee fa wallahi ma dahaba allaylu wannahaar xata bacata allahu muhammadan rasulah wa sallam salama nee maa ngi wàcc yàlla këni gis nga bi mu waxee lool fa ma dahaba allaylu wannahaar mooy gis nga bés boobu noonu jeexul guddi gi bëccëg gi jeexul lu dul ne ci la yàlla yónni ku ñuy wax muhammad di sayidina muhammad alayhi afdalu salaatu salaam di ndaw yàlla mu nekkat kat te wa huwa hayyun waa façon wa huwa bi ñu yónnee Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu yëg waa ji mu ngi doon dund moom mi ñu doon wax lool di juif boobu nekk suñ biir nee na fa amanna bi ñun ñu daal di koy gëm bokk ñi njëkk gëm moom Salamatu ibn Salama ci waa ahlul Madina radiyallahu ta'ala anhu nee na ñun ñu daal di koy gëm ndax lam ñu waxoon waaye moom wa kafara bi baxyan wa hasadan mu daal di koy weddi te kat ndax lan moo tax mu weddi baghyan ndax beew wa hasadan ak kiñaan ndax ndax reconnaître nit nit dina gis ni lii dëgg la waaye kiñaan tax mu ne moom du gis du ko gise bët boobu non non non pourtant moo fi ne woon doon leen wax naan yonent bo mooy màndarga buy wane ni lii dina am takat ci seeni jëf lañ leen di fay ëllëg moom xam na loolu lépp mais feebar bu bon boobu di kiñaan ak beew dépasser les bornes di koy dugg moo tax gis nga amradul qulub wallahi yàlla na yàlla yàlla setal ba set wecc ndax yu bari day nelaw yu bari day nelaw mën nga ci am benn muy nelaw bàyyi ba bés bi ngay deemu daal di yeewu nga mujjee ko bokk min ahlin naar wal iyaadu billah moo tax xoolal démbam ni mu rafete woon léegi bi muy wax kii bu dee ci nii laata yonent laa lay saar saam bi ñëw nga ne kiy texen moo tax nit dina gëm benn mbir mais bu ko gisee bu loolu teewee mu commencé ko iñaane xam ay qualité ay capacité nit ki ak li mu man lépp mais bu teewee nga daal di koy kiñaane ndax lan bariyan wa hasada nee nag ñu ne ko ñu ne waa ji mais way xaka yaa fulaan alasta alladhi qulta lana fihi ma qult qaala balaa walakin laysa i ñoom nag waa banu abdil ashhal nag jaaxle waa kër waa salamata ibn salaama seen clan ñu ne waa ji mais yow toskare ñel na la yow du yow yaa ñu doon wax léegi démboo jaay yaa ñu fi doon wax naan li nga doon wax yépp wax ñu ne moom mooy màndarga buy wone ne yi nga doon wax ci yow malxiyaam yépp que ne après am na dund buy am ginnaaw dee am na mu ne waaw bala loolu kay maa leen ko waxoon da a gis ma renier li ma wax non non sauf que euh, yonent boobu ma doon wax nag nekk du moom nii ndax yoolu moom moom du moom quoi waaw akbar kon salamatu ibn ñu gis ni bokk na kon ci ñu njëkk a dugg ci lislaam euh, Ibn al-Kalbi rahmatullah alayhi daal di nay nettali moom mii saduq la <laughs> euh, di Muhammad ibn al-Kalbi moom ku dëggu la al-Kalbi ci boppam kooku mooy Matrub mooy baayam dane Seydina Umar ibn al euh, dane bés bi nga xam ne ci la mooy ghazwatu Muraysiya boobu nga xam ne mooy ba as-sayyidatu Aïsha daal di réeralee caqam ba suuratul Maa'ida daal di wàcc eh, xam nga Muraysiya Abdullah ibn ibn Salul ibn Ubay ibn Salul alayhi di rasul munaafiqiin nekkoon président naafiqi Medina dafa newoon doon wax wax yu ñaaw yonent bi alayhi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi bam naan lii de lii de moom lañuy ñuy wax naan sàmmin kalbaka yàkkulu lii de moom la adage bi naan yafalal sam xar buy daaj bëkk yow la koy njëkk a tëgg moom kan mooy euh, kan la jàppe naan yafalal sam xar nee na mooy yonent mi alayhi salaatu ak jullit ñi ñoo leen yafal Medina ubbi leen suñu bopp al mal'unu alayhi min allahi ma yastahiq ñu ubbi leen defal leen lépp ñuy wax benn ci muhaajiruuna yi daldi jote kenn ci lansaar yi ba ñuy am bi ay mbagg bay di jote ñoo xam ne ci ñun lañ bokk ah ñii nag ñu ngi waaj ëppal Seydina Umar ibn al ba mu yëgee loolu ak waxam yu ñaaw yooyu mu doon wax te boobu loolu rek benn la ah. non Muraysiya moom keroog moom naafiq bu mag bi dafa défoulé wu ci ay domaines yu bari yoo xam ne insha allah bu ñu àggee ci ghazwatu Muraysiya insha allah dinañ ko gis Seydina Omar ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme que bi mu déggee li naafiq bi di Abdullah ibn Ubay ibn Salul wax mu ne ko ibaas ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ibaas Salama ibn Salama ibn Waqsh ya'tika bi ra'si Abdullah ibn Ubay ibn Salul ma wax lool nii yónnil Salamat mu dem indil la boppam mooy mu rendil la ko indil la boppam comme que mooy wax yu di la ñàkk teggin di wax wax yu bon yi ci yow waaw akbar Seydina mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal du ju woon d'accord ndax nee na man bëggum nit ñi naan damay rey comme la mu waxoon tamit xawaa xaariji boobale ne man bëgguma ñu naan euh, euh, Muhammad nit ñu naan Muhammad day rey alayhi salaatu wasalaam ay àndandoowam ginnaaw gi euh, bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina moom Seydina Umar ibn al-Khattab dañu fekke nag xeex yépp Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ko def mu koy nekk ku ko du ko liggéeyal fële ci yamaama moom salama ibn salaama radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag euh, salama ibn salaama ibn waqsh am nañu ne moom mu ngi génn àddina ci l'an 34 kene ci la génn àddina ginnaaw euh, gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te lool Ibrahim ibn ah, ibnul Munzir moo ko wax rahmatullah alayhi waaye <coughs> beneen wax boo xam ne dañ ne déedéet moom dund na ba l'an quarante-cinq après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu imaam at-Tabari ci la dogu ne bi muy génn àddina du l'an trente-quatre la génn àddina ci jamonoy Seydina Usmaan déedéet waaye mu ngi génn àddina l'an quarante-cinq fekk ci jamonoy kan ñoom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu taala loolu nag imaam at-Tabari ci la dogu ne loolu mooy li nga xam ne mooy li am bi muy génn àddina mu ngi am ñaata at soixante-quatorze ans la amoon fan la génn àddina mu ngi génn àddina madinatu rasulillah di eh, madina fa la génn àddina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom seydina salama ibn salama ibn waqsh mu génn àddina foofu kon ci l'an quarante-cinq ci waxu imaam at-Tabari kon radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa